Shujaa ibn Wahb la tuddoon imaam alxaafis nee na dañu naan am nañu ne ibn abi Wahb mooy du Shujaa ibn Wahb mais ibn abi Wahb ibn Rabi'a ibn Asad ibn Suhayb ibn Malik ibn Kabir ibn Ghanm ibn Daawudan ibn Asad ibn Xuzayma al asadiyu radiyallahu taala anhu noonu la tuddoon muy shujaa di toomu ku ñuy wax wahb am na ñu ne ibn abi wuhayb doomi abi wuhayb la mee du wahb ibn rabi'a di doomi ki nga xam ne mooy rabi'a wahb boobu wala ibn wahb boobu di doomi ku ñuy wax rabi'a ibn asad rabi'a boobu di doomi asad ibn suhayb Rabi'a boobu di doomi Asad Asad di doomi Suhayb Suhayb di doomi Malik Malik di doomi Kabir Kabir di doomi Ghanm ibn Daawudaan ibn Asad Daawudaan boobu di doomi Asad ibn Xuzayma Asad di doomi Xuzayma moom Shujaa al Asadi bokkoon ci kojug waa bani waa bani Asad imaam Ibn Isxaaq Ibn Yasaar raxmatullahi alayhi wa an abiihi nee na bokk na ci ñu njëkk dugg ci lislaam Shujaa ibn Wahb bi waaw e, da du moom rekk ko imaam Muusa ibn Uqba tamit ak imaam Ibn al-Kalbi ak Seydina Urwa ñoom nee nañu si bokk nañ ci ñi njëkk dugg ci lislaam non seulement bokk na ci mais bokk na ci ñi nga xam ne dañu gàddaayoon dem Éthiopie mooy ña gàddaayoon demoon Éthiopie jamono yonent bi alayhi salaatu salaam diglee ñu dem Éthiopie ndax am na buur boo xam ne duñu ñu toon kenn fa moom nee nañu Seydina Shujaa bi moom bokkoon na ci ñoo ñële nga xam ne gàddaayoon nañ ànd ak Seydina Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anil jami' waaw na imaam ibn abi xaatim it loolu ne bokk na ci muhaajiruun al awwaliin ñi njëkk gàddaay ci gàddaay bu njëkk bu am ci lislaam ban lislaam ban gàddaay njëkk am ci ci ci lislaam tudd lañ ko léegi booy Éthiopie al hijratu ila habasha mooy l'hégire à l'Abi bu Medina bi moo gën siw na alayhi salaatu ci boppam moo génn dem mais bale moo jiitu ci juróomeelu at ma wa hijratun adina al muxtaaru fi rajabin li aami xamsin gis nga loolu la boroom xilaas waxoon mooy gàddaay goo xam ne ki nga xam ne moom la suñu boroom tànn muy alayhi salaam moo ci joxe diggal ci weeru rajab voilà moom bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo demoon moom nag imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi dafa solo ci juróom ñetteelu at mi nii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daf ko yónni ci mbooloo boo xam ne ci waa Hawazin waa Hawazin mino mooy gaay ghazwatu Hunayn mooy waa Hawazin mais loolu ñëwaguñ ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne da ko yónni woon foofule moom Seydina Shujaa ibn Wahb al-Asadi radiyallahu moom la imaam al-Waaqidi di nettali ne bi sanadin da'if ci sanad boo xam ne bu da'if la imaam al-Bayhaqi soloo na ko ci Dalaa'il an-Nubuwwa ci yoonu imaam al-Bay al-Waaqidi muy kon sanad bu wére di imaam al-Waaqidi ne haddathani ibn Abi Sabra an Ishaaqa ibn Abdillah ibn Abi Farwa an Umar ibn al-Hakam annahu qaala ba'atha rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam Shujaa ibn Wahb fi arba'atin wa ishriina rajulan ilaa jam'in min Hawaazina wa amarahu an yughiira alayhim fa xaraja wa kaana yasiiru al-layla wa yakmunu an-nahaar hattaa sabbahahum ghaariin. imaam al-Waaqidi kon mu wax ci sanad boo xam ne wérul mu ne kon sëriñam di Ibn Abi Sabra moo ko nettali. an isxaaq ibni abdillah mu jële ci isxaaq ibni abdillah moom mu jële ci omar ibn alxakam mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa yónni dafa yebal shujaa seydina shujaa ibn abd ibn wahb fi rajulan an mu boole ko vingt-quatre personnes góor ngir ñu dem ci benn mbooloo min hawazina ci waa hawazin dëkkoon côté Taif foofu la ca Taif nga xam ne ca xare Hunayn loolu amagul mooy waa hawaz harbu hawazin mooy Hunayn wa nee na yonent Yàlla saab digal ko ne ko boo demee nga songu leen nga dal ci seen kaw mu ne mu ngi génn doon dox guddi gi la doon dox di nëbbatu bëccëg gi ngir bañ ngir bett gaay nee na ba ni mu leen di bette nag suba daldi dal ci ak fajar daldi dal seen kaw voilà ñu dem nag am fa na'aman kathiran wa sha'a ñu am fa jële fa li nga xam ne ay gàtt yu bare baree baree baree bari fa jële keroog jur ji lu bari lañ fa jële ak li nga xam ne mooy ay gàtt mu ne fastaaqu zalika xatta qadimul madina ñu wommat loolu lépp ba indi ko madina léegi nag mu indi leen nee na gaa yi nag lu bari lañ ci amoon nee na ku nekk keroog amoon na xamsata ashara ba'iran kull rajul ku ci nekk ci ñoom ñoom ñu demoon ci xare bi am nga quinze gëléem quinze gëléem nga am ci li nga xamante ne mooy euh, euh, euh nu mu tuddati quinze gëléem nga am bi ñu leen ci màng mi ah waaye imaam al-Waaqidi mu ne waaye am nañu ne këne jàppale woon nañ fa sax ay jaam ay jaam yu jigéen ba ki nga xam ne moo leen jiite woon muy Shujaa ibn Abd Shujaa ibn Wahb daldi woon ci tànn benn jigéen boo xam ne bu taaru la woon ci jaam yi nee na après biñ leen kiiyee summa qadima ahluhum muslimin après nag biñ mooy bi xewee seen waa ñoñ ñoom mbooloo moom ci waa Hawazin daldi ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam def délégation ngir tuub si léegi ah yonent mi alayhi salaatu salaam daal di fa shaawara nabiyu sallallahu alayhi wa sallam amirahum fa qaala na'am fa radduuhaa wa xayyara allatii indahu faxtaarati almuqaamu indahu mu ne eh, léegi bi loolu ah, mooy yenn jaam yiñ jàpp ak fam leen yónni woon ñoom mujj nañ ñëw tuub si comme que ba leen ba dal seen kaw ay yéefar lañu woon mooy ne manu la mooy du charia du la ne léegi kon léegi eh gaa yi comme que ñële tuub nañ léegi jeex na non non mooy dangay mën a négocier gaa yi kese ndax seen plein droit la yàllaa leen ko jox. wa'lamu annama ghanimtum min shay'in loolu buur yàllaa ko moo ko def ba léegi day dox léegi nag comme que nag gaa yi ñoom ñu ngi door a tuub yeneen ma lay saabsaab nag daal di. ah woo sariya bi daal leen ah, ngir gisee gisee ñoom daal di leen consulter pour ñaan leen ne leen pour ah ñii de seen mbokk yi mujj nañ tuub est-ce que man ngeen leen a delloo mooy jaam yi ngeen jàpp ci ñoom ci saa se ñu ne naam ah niñ ko bëggee lañ koy def <laughs> Allahu akbar voilà nga am mel ndax lii lu bari la quinze gëléem nga am ko ba pare am ay jaam ñuy wax nga am ci ku rafet yow ñenn ñu bari boo bu leen sa seen sëriñ ne woon <laughs> sëriñ bu mat sëriñ bu leen ne woon teg ko ci raison yu valable sa femme bi nii moom manu ah li ma lay sant de di la ko digal en tant que sëriñ bu la bëggal jaam mooy nga bakk danga naan way nga xool femme bi muy gën taaru ci sa bët yi rek danga naan waay yow sëriñ bi yow moom laay baax bala yow moo gën a simple ba femme bi femme bi it wax loolu bu dee waayam ji moom mu jàpp ne ba waayam ji moom ba sëriñ bee gën a yomb ba ko moom mooy ñun moom mais ñii ñoom lu leen yonenti ma lay sar sam wax ñu def mu kii leen laaj leen ñu ne ko ah kay dañ leen di delloo naam naam ñu daal leen delloo sariya bi nag euh, par exemple ci imaam euh, euh, al-Hafiz Ibn Kathir ci al-Bidaaya wa Nihaaya mu ne sariya bi dafa mel ni mooy sariya bi nga xam ne imaam al-Shafi'i rahmatullah alayhi da koo soloo comme ni ko imaam al-Bayhaqi daal di tudde ci Dalaa'ilun Nubuwwa ci yoonu imaam al-Shafi'i moom mu jëla ko ci imaamu Maalik ibn Anas Seydina imaam Maalik jëla ko ci Naafi' Naafi' jëla ko ci sëriñam di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattaab radiyallahu ta'ala anil jamii' mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa yónni benn sariya qibala Najd mu ne fa kaana fiihim Abdullah ibn Umar mu ne Seydina Abdullah ibn Umar ca la ne woon mu ne fa asabnaa ibilan kasiiran après ñu amee fa kii yu bari nee nag bi ñu ko séddalee bi ñu séddoo affaire bi mat douze ku nekk am douze bañ voilà léegi eh, te imaam al al saxiixayni mooy imaam al xaafiz al buxaari ak al xaafiz imaam muslim ñoom solo nañ lu mel nii eh, imaam naka noon imaam abu daawud it daal dina koy solo raxmatullaahi alayhi ba léegi ci seydina abdullah ibn umar lu mel nii mu ne yonent ma ne saar-saam dafa yónni ab sariya Najd nee na biñ demee ñu jël fa lu bari am na fa lu bari ku nekk am do douze euh, ginnaaw xumus biñ génnee paar yonent ma ne saar-saam ak yooyu euh, waaye euh, ma mooy loolu mu ne peut-être kii mooy we mais yaakaar naa ne affaire bu bokkul ndax ndax Hawazin Hawazin Euh, bon mooy man na bañ a bokk ah, man na bañ a bokk ndax Hawazin euh, bon soriwuñ Makka noonu mooy Taïf du dafa sor yenn Makka Makka yenn sor yi te lii Najd c'est vrai que Najd moom mooy beneen côté bi mooy ci est bi mais amaana daal amaana mooy eh, muhtamal li mu wax man na nekk mooy na nekk c'est possible loolu man na nekk mais yaakaar naa ne en tout cas bon nii nettali bi demee nii amaana mu wuteeg moom mu wute ak bii ndax bon même contenu bi li ma ci gis daal mu nuroo mooy que ne tas de giléem yiñ kii dafay quinze giléem lañ wax lañ lañ lañ ci am ñii ne douze fii ne douze ak yooyu amaana loolu daal loolu loolu man na mooy daal loolu bu ci nekk mën naa nekk moom nag Seydina Shujaa ibn Wahb wala ibn Abi Wahb radiyallahu ta'ala anhu wa arda imaam ibn al-Kalbi rahmatullahi alayhi ñu ngi ko faat bésu Yamaama ba ñuy xare mooy yi gisoon ci Seydina bi yi ngi Seydina Xaalid ibn al-Walid ridda yooyu bésu Yamaama di ñuy xareek ñi nga xam ne dañ doon ne dañuy génn ci lislaam ak ñoomin musaylimatul kaza kàcckat bu mag bi ci xare yoo yële fala yamaama falañ ko faate moom seydina shujaa ibn wahb shujaa ibn wahb radiyallahu taala wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waa